fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiira amma bacd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullahi azza wa jal wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam dama di assalaamu aleykum wa rahmatullah gis dellu si waat ñun ak yéen ci sunu waxtaanu fajar fa ñi nag di jéggul bu baax a baax xaw a tardé ngir ay ngànt ci sunu téere bii nga xam ne bokk nañ ko di ko jàng muy aljaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat muhammad abdillah ibn zayd abdillah ibn abi zayd al-qayrawaani al-maaliki ta'ala di ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'ala wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf xam naa dañuy yeggale rek li nga xam ne mooy li des ci euh, bind euh, introduction bi tey jii bu subaa jàmm ñu dugg ci beneen bind bu bees ñaan yàlla mu wërsëgal ñu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf xam ngeen ne muallif bi introduction bi daa am solo lool lool lool lool lool euh, jaroon na dëgg dëgg dëgg daanaka weer yu bam jeex tàkk ngir ne li mu tudd nii dafa doon. réalité dafa doon loo xam ne maanaam bam nekk actualité daa yàgg jamono saxaaba yi jamono ju nekk rek mën ngaa wax ne mooy actualité ba suñu joon yàlla tey te mooy biddaay ak tàqalikoo bi ak l'islam ni bari ay secte ay kuréel yoo xam ne ñëpp dañ ci askanu te dañ nekk juyoo naag lool yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jàngale loo xam ne lu jara jara lu jara jara bàyyi xel la moo tax fii nii dafa indi ñi nga xam ne ñooy cosaanu tàqalikoo ci biir xeet wi saa su tàqalikoo amee rek ñoom ñooy cosaan la te moo di alxawaarij moo tax mu ne wa wasafa sallallahu alayhi wa sallam alxawaarija fa ja'alahum bi bid'atihim maariqiina min ad-diin wa tataaba'at al-athaaru fi al-xawaarij wal-qadar wa fi al-qadariyyati wa fi wal-murji'ati war-raafida loolu jar xel la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam melal na xawaarij yi ñi nga xam ne dañuy génn lislaam wala dañuy génn mboolem jullit ñi génn dajaloo gi li ñu dajaloo woon ci dëgg ñoo ñëw ñooy ñëw génn di xeex loolu di ko di ko jabolise bi dal ci kawam fexe ba dajaloo du am nee na nekk gi nekk ñoo xam ne dañoo nekk niti biddaa looloo tax mu def leen ñoo xam ne dañoo génn diine te jeexit yi ñëw ci as-salafu saalih ci yonent bi sax ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci salafu saalih ci xawaarij yi ak ci al alqadariya ak almurji'a ak ar-rafida loola lu tegaloo la asaar yi ñu xam la eh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag am na ci ay kuréel yoo xam ne xëy na tudd leen xëy na tudd leen waaye nag xibaare woon ne ci ne ñii nii la ñuy mel te bu ñëwee dañuy jàkkaarloo moom lañ koy xam. te waram xam-xam yi as-salafu saalih joo dëppoo ci na ñoom ñeenti sakti ñeenti kuréel yi ñooy cosaanu bépp kuréel bu sànku bépp kuréelu bidaa ci kaw suuf alxawaarij wal raafida wal rawaafid wal qadariya téere yi ma lay tuddal benn bu ci nekk boo demee da ngay yëg ne ñoom dañoo maanaam dañoo kuréel yi sanku yépp mooy juróom-ñaar fukki kuréel yi ak ñaar yépp yi mooy seen cosaan téere yi gën mag nag laa wax boo demee ci al ibanatu sughra wal kubra wal al imam ñi njëkk a wax ñi njëkk a cité kuréel yi ci ne ñoom ñooy cosaanu tàqalikoo bépp kuréel moo di yusuf ibn yusuf ibn ibn yusuf ak Abdullah ibn al-Mubarak nee nañ cosaani kuréel yi tàqaliko yépp ñeenti lañ moo di arrawa alxawaariju walrawafidu walqadariyatu walmurji'a kadhalika boo demee ci sharxu sunna bu al imaamu al barbahari loolu itam moom la tudd ñii ñooy cosaanu li nga xam ne ñoo di tàqalikoo yi ci biir l'islam yonent bi alayhi salaatu wasalaam melaloon na itam xawaari ji biddaa gi ñekk ni ci biddaa ak yiis gi yiis ak tar gi tar ci kaw ci biir lislaam moo tax tar itam baaxul ci biir lislaam looloo tax ñu génn lislaam al imaam al buxaari ca saxiixam dafa génne ci xadiis abi saciidin alxudri radiyallahu anhu wa ardaah nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon benn bis muy séddale benn séddale anam am màng wala ab goo xam ne daal da ko fi mu nekkee noonu di séddale rek ku ñu wax Zul Zul Xuwaysira xam ngeen ne kii mooy maami xawaarij yi Zul Zul Xuwaysira kii mooy maami xawaarij yi Zul Xuwaysira bi muy séddale jenn waay tamoo di Zul Xuwaysira bokk ci Bani Tamim daan ne ko i'dil ko yow yow yonent bi Yàlla bi maandul laa ilaaha illa loolu de moom kenn kenn kenn xamut ak teengal moom fam fam yegg fu mu mën a yegg ci kaw suuf moom lii moom xamistu ko moom yow yonente bi yàlla bi maandul ya rasulallah i'dil lu garaaw la nii de mooy seen biir day gis ku sell ku baax danañ fexe ba génnee ci moom ab sikk danañ fexe ba jam ko danañ fexe ba dal ci kawam danañ fexe ba wax ne kii du ku baax ci kanamu nit ñi loolu nag bu jàpp ne mukk daf laa génn daf laa sori ba suñ doon yàlla tey jii même ñi jéem askaro ci sunna am na ñoo xam ne seenu tar yegg na foo xam ne ñoom rek lañ jàpp ne ñoo ñoo baaxle pas-pas ñoom rek ñoo nekk ci manhaj bi ku dul ñoom xalaas jeex na tàkk ku jiyoog ñoom lu tolle tarfatal ayn ñu génn la ci li ci pas-pas ahlu sunnati wal jamaa loolu nag pas-pasu xawaarij ya maanaam méthode xawaarij la mooy koo xam ne amul lenn lay mën a accepter ci biir l'islam lu waxuma maanaam lu baaxut de waaye lu baax sax yow ci sa jëm bopp léeg-léeg saw déggin wu ñaaw moo tax danga koy danga koy bonal fi saa sa xoolal kii xamut li xew moo tax mu ne ko yonente bi yàlla bi maandul toskara mu ne koy mu ne ko way lekk man lam ya man yaadil ida lam aadil waaw kan mooy maandu su fekkee man maanduwuma maanaam koo xam ne mooy yonente bi yàlla ci kaw suuf bu maanduwul kan kan mooy maandu parce yow koo xamee ne ak ragal yàlla lañ ci am akus néew ci moom bu ko jëlee diine la nga ci am agus néew ba tax ngay tar ci kaw nit ñi ci moom nga ko jëlee kon kooku bu maanduwul ci kan mooy maandu allahu akbar foofa rek Omar daal di daal di nag xolam nag nag mu ne ko yow yàlla bi digal ma rek ma jug daal dagg bopp bi benn yoon ñii kat day fitna lañ ci kaw suuf lool maa ko ci li digal ma rek ma dagg bopp bi mu ne ko allahu akbar daal di koy wax ne ko kii day am nay àndandoo yoo xam ne bu génnee ci jëmmi jamono ba teew ba am ba am mbooloo ba dajaloo ba nekk ñu ne ñumb loola jekk kenn ci yéen buy julli ak ñoom boo wutu maanaam day xeex day xeeb ak julleem ci seen kanam que ni ñuy tey ni ñuy taree ci jaamu yàlla yow ci sa jëm bopp boo nekkee ci seen bi da ngay jàpp ne yow mi doo dara. tekkiwul ci na jaamu yàlla alayhi salaam daf ko ŋàññ waaye ñoom nañ cay tare ak nañ cay teengale tey toll foo xam ne yooyu ci sa jëm bopp da ngay xeeb sa julli ci seen kanam parce que dañuy dañuy jaamu yàlla maanaam xawaari ji ci buntu jaamu yàlla boom raw leen ci di yomb maanaam dañ cay tellu foo xam ne dañ maanaam dañ caa teengal sax ñoom nag guddi duñ ko duñ ko yees ko duñ ko nelaw alxuraan ñoo ko dàq jàng ñëpp niki noonu itam koor seen bu ñu ci fu jamono jooju seenu koor bu ñuy woor yéen ci seen jëm bopp boo leen nekkee ci seen wet a ngeen xepp seen koor ci seen wetu koor ndax nañ mënee woore ay baat lañ ay jaamukatu yàlla lañ duñ ay fenkat duñ ay nangam waaye buntu bàkkaar buntu ngëm yàlla ci lañ sànko jaamu yàlla moom fañ ca yegg moom yow nit du fa yegg ci nit yi simple yi nii waaye nag ànd ak loolu lépp dañuy génn ci diine comme balu fet soo jëlee xala gi taw yi ba mu sës nga bàyyi ni muy génnee ci xala gi ci boppam di dem nee na ñoom loolu la ñuy génnee ci diine ci lii da yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax am na ay am na ay ahadis yu lim yoo xam ne daa ñëw ci alxawaarij moo tax ñoom boo defu ndànk ba suñ joon yàlla tey ñu ngi am maanaam bul jàpp ne mukk amuñu ñoo xam ne dañuy yéefarloo jullit ñi dara ci seen kaw seen wàllu jaamu yàlla nañ ci tare jégg na dayo boo deful nànk mën nañ la xëcc ci buntu boobu da ngay jàpp ñii nit gënu leen xoolal niñ mel xoolal niñ mel lu jar a bàyyi la am na beneen xadis sax ci xadis Abi Saïd al-Xudri nag ci yani al-Muwatta mu ne dégg naa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy wax lu mel noona indi lima wax nii léegi nii aw nit ñoo xamee ne danañ génn benn bi sax ba mu ko wanee ginnaaw dane dana génne ci ndigul ndiggul ji ba mu ko wane ginnaaw ci yeneen riwaaye ba ko wanee ginnaaw dana fa xam ne dana génn ci ndiggul waajiri waa ji ñoo xam ne melakaan woow yi ma wax léegi mooy nekk ci ñoom kenn ci ñoom buy julli boo nekkee ci wetam da ngay xeeb sa bopp kenn ci ñoom buy woor boo nekkee ci wetam da ngay xeeb sa bopp da ngay sa koor sax nee ma dañuy jàng alxuraan waaye du génn seen déndi baat ya dañuy génn ci diina ji kombalu fett ni muy génnee ci fett ga ci boppam loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa mooy ki ko wax moo tax al imaamul baaji bokkuñ ci almalikiya nee na waram xam-xam yi dañoo dëppoo ci ne nañ namm ci xadis bii moo di alxawaarij yi nga xam ne Ali ibn Abi Taalib xeex na ak ñoom lii nag li tax ma di ko wax mooy dafa am ay saay yoo xam ne itam ñu ñu bañ daawa as sunna la daawatu sunna dañ ko bañ ñu bañ dëgg lañ dañuy jël melekaan yi Yonent bi sallallahu alayhi wax ci xawaari ji ñu fexe ba di ko jéem a méngaleeg melekaan ahlu sunna ba ku leen gis jàpp ne ñi ñooy xawaari ji maanaam ñooy njëkk a dugg ci bunt bi mooy xawaari ji Ali ibn xeexoon ak ñoom loolu waroom xam-xam yi bind ci at ay nga xam ne moo di al ñoom ñëpp ñu ngi ca njëkk ñu ngi njëkk a cité ñu ngi appliqué xadis bi ci ñoom moo di alxawaarij loolu mooy li wér euh, ab kuréel lañ boo xam ne nag kuréel bu mat a teey lañ léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne buñ cay bu ñuy wax bu ñuy wax melakaar yooyu ngir diaboliser ahlu sunna dañ ciy dolli ay melakaar yoo xam ne alayhi salaatu wasalaam musu ko wax te mooy ñoo xam ne dañuy gàttal seen yére di ay socc loolu ay fen la nekkul ci amul ci benn xadis boo xam ne xadis yi ñëw ci alxawaarij tudd na ci ne ñoom dañuy gàttal seen yére gee ci aju alayhi salaatu wasalaam melakaan yam tudd ci ñoom muy melakaan yu baax di jàng alquraanul karim di naafila guddeeg yu mel noonu du loo xam ne melakaan yooyee ci jëm boppam alayhi salaatu wasalaam daf koo ŋàññi ba koo gis ku koy def rek kuy julli julli mën a julli lool nga naan kii ci xawaari ji la bokk wala boo gisee koo xam ne day mën a woor lool kii ci xawaari la bokk déedéet maanaam melakaan wi koy defee niñ ca ci wàllu kii loola mën naa war doomu aadama ji ba dugal ko ci seen biir te bàyyiwul xel ci ne melokaan yu rafet yooyu da am yeneen yuñ ko booleel yu tax alayhi salaatu wasalaam ŋàññi leen te di yéefarloo gi ñu yéefarloo jullit ñi di leen rey di jéem a moraliser di jéem a ànd ñi nga xam ne ñoo di ñooy jaamu xiram lu jar a xel la moo tax ñoom nit yi fitna lañ alxawaarij nit yi fitna lañ dañuy fitnaal doomu aadama ji ci buntu diineem dañuy fitnaal doomu aadama ji ci buntu diyeem moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaaw a doomu aadama ji mu daw leen kem kàttanam xam ngeen ne kenn ku nekk xam ngeen ne xam na Imraan ibn Hittaan bokk ci du wax ne Suyuux al-Buxaari la bokk waaye nga xam ne Buxaari génnal na leen ay ahadis ci saxiixam ci xawaari ji bokk la ko waral moo di lan la xam la waaw jigéen la gisoon rek ñu ne ko bu ci dugg bis boo ci duggee ah du baax ci yow wala naa ci dugg man maa danaa ko jéem a dugal ci sunna danaa ko def nangam ak nangam bokkoon ci xawaari ji waaye gis nga ba mu ko dencee dafa mujj bokk ci kàngami xawaari ji moom Imraan ibn Hittaan bokk ci bokk ci ci kàngami xawaari ji ba def xasida gu yéeme yéeme goo xam ne mi ngi ciy tagg Abdurrahmaan ibn Muljim moom mi nga xam ne moo rey Ali Abi Taalib radiyallahu anhu wa ardaa Abdurrahman ibn Muljim moom mi nga xam ne moo rey Ali ibn Abi Talib xasida gu yéeme yéeme ànd ak ne am na ko ko tontu xëy na ci waxtu wi bu waxtu wi mayee loolu xëy na danañ ci dugg xam na ko ko tontu loolu dalay jàngal yéeme goo xam ne ñoom yéeme nañ ko ñoom alxawaarij jara bàyyi xel la. Eh, loolu nag chia yi dañ ciy la ngàmmiti di wax ne ahlu sunna kon dañoo bañ ahlul bayt fekk demeewut noona kooku dafa mujj génn ci ahlu sunna mu nekk al xawaarij nekk ci xawaarij kon boo ko boolee ci ahlu sunna ak cànkute lay doon xawaarij yi bokkuñu ak ahlu sunna ñi nga xam ne dañuy dal dañuy dal ci kaw nit ñi di diggu ci ay ay ay yu ni mel di rey seen mbokki jullit ak yi ci aju di tal ay bomb di woote woo ci ay julit benn ñu doon ñoo xamee ne moomeel islam lañ bokkuñ ci ay jullit wala ñu nekk ay jullit yoo xam ne ay teengal teengal moo yóbbu ca loola loolu nag la ñuy def concerné wu daawatu ahli sunnati wal jamaa ñoom la concerné mi ngi mel ne rek jullit bi naan sàngara ka njaaloo fi nekk mu dugg fa ndax dañ naan lislaam diine naan sàngara la déedéet loolu ku ko wax wax nga lu amul ku ko wax wax nga lu amul waaye lan la ñuy wax maanaam lii nii ki ko def moom la concerné mi concerné wut l'islam loolu lu jar a bàyyi xel kon ñoom xawaari ji yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo xibaari woon ci ñoom melakaan yi boole kook yeneen melakaan yoo xam ni jëmmi melakaan yi rek lu baax la waaye nag ñoom ci seen jëmmi bopp nañ ko melawoo moo doonut loo xamee ne lu baax la te it ku defu ndànk dañ la influencer ci melakaan yu baax yooyu ñu yoraale ñu naa fi la guddeeg ak yu ni mel daa am yeneen i melakaan yu bon yoo xam ne moo lañ ci moo lañ ci boole mooy duñ xajoo kenn kenn duñ xajoo yow koo doon ci àdduna soo bokkut ak ñoom pas-pas seen yoon nekku ca kon ñay def loolu lañuy def concerné wut pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ay gis ñu ko naan salafiyya jihadiyya salafiyya irhabiyya salafiyya irabiyya loolu la shakk ci ne ak neen ko kaw salafiyya musta doon woote boo xam ne dafa nekk terroriste wala intégriste comme niñ koy waxee di dal ci kaw nit ñi di leen terroriser di leen faat di leen rey loolu ña koy def ay nit lañ ñoo xamee ne même ci askan islam lañuy askano waaye ay xawaarij lan mooy ñu génn yoonu jullit ñi ñu génn mbooloom jullit ñi waaye bu dee as-salafiyya foofu ci Sénégal mën nañ sa cee jox misaal maanaam violence violence ya fay am yépp doo ci gis ki benn salafiyya doo ko fa gis loolu man maa la ko wax ba ci sax nag yi nga xam ne dañoo jàpp ne dara nekku ci nga xam ne dañ koy def ngir nee nañ wu yeey pour fonk seenu réew muy manifester manifester manifester woog yu kenn xamut ci anam goog nga nga ñi koy defee nga xam lislaam musu koo santaane salafiste boo fay gis comme ni ñu koy waxee salafi boog lay wax man duma wax salafiste boo fay gis doo koo xamee ne day indi fitna wala muy taal fitna wala muy dal ci kaw kenn doo ko fa gis koo xamee ne dëgg-dëgg xam nga lan muy as-salafiyya nekk ca xam manhaj ahlu sunnati wal jamaa doo ko ca fekk moo tax Sénégal ñi gën a am jàmm ci kaw suuf am gën a am gën a am jàmm ñëpp nag maanam indil ñëpp jàmm ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu adduna ak nga xamee ne duñ somal kenn ci lenn mooy as-salafiyya wallahi al-azim wallahi soo dugg boo wëroon ci kasay senegal tey loolu mën naa koo dogu ñi ci ëpp ñoo xam ne dañuy def naka subul noonu boo leen xoolee duñ bokk ci as-salafiyya ci yeneen i yeneen dañuy bokk Sénégal tey ñi ci ëpp ñoo xam dañuy caaxaan nekk ci ay bëree ki jibar soo leen xoolee bokkuñ ci as-salafiyya Sénégal ñi ci ëpp tey nekk ci jaay seen bopp boo leen xoolee duñ bokk ci as-salafiyya ci yeneeni tarixa yeneen mbir la ñuy askano Sénégal ñi ci ëpp ci ñoo xam ne dañuy def ay musique di njaaloo ko naan sangara fu nekk ñu dugg fa boo leen xoolee buñ bokk ci as-salafiyya ñi ci gën a mën a dagg seeni waajur di rey seeni waajur wala di rey seeni mbokk wala di rey di ay nit bokkuñ ci as-salafiyya ñooy ñi gën a nooy ci doomu adama yi waaye nag dafa bokk ci seen mbir nag mooy pas-pas bi nga xam ne moom lañ bëgg a dajeeg seen borom muy tawxiid ak sunna loolu moom duñ ci maslaa kenn ko yàlla bind waaye weg waajur jikko ju rafet digle lu baax ak tere bon ak jokk ak mbokk ak yërëm jigéen yërëm seeni soxna loola kenn dàqu leen kenn dàqu leen ko waxuma la sax di tuur deret waaye xusi sax doo te gis kenn ci senegal ku ma sa wax ne ab salafi yi moo ko xusi bal da ngay gis ku jël ku jug dara ci seen kaw ku bëgg am dara rek ku bëgg a am bës ni ko gone yi waxee ku bëgg a siiw da ngay jug dara ci seen kaw waaye ñoom du dal ci kaw kenn duñ dal ci kaw kenn te loolu état yi fi jaar ñëpp xam nañ ko bañ leen découvrir xam nañ ne ñoom ñii day bu fekkoon peuple bépp ni ñii lañ mel wallahi Sénégal dana jëm ca kanam bu boobule Sénégal bépp nangoo wéetal yàlla nangoo topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangoo noppal seeni njiit duñ dal ci seen kaw duñ jug naan ay révolution yu kenn xamut ah di laay di leen laaya biir ci tekk ak tey duñ jël xaalisu kenn di jabalise kenn dal ci kaw kenn Sénégal ñëpp meloon ne as-salafiyya dama ne Sénégal ca kanam lay jëm monde monde bi laa du ma wax monde l'islam bi wala monde bi laa adduna bi ñi ciy gën a développé mooy Sénégal waaye déedéet lu jar a bàyyi xel borom bi nee na walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahnaa alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kazzabu fa axadnaahum bima kaanu yaksibuun buñ gëmoon yàlla ragal ko topp alquran mu sunna am tawxiid kay dañuy mucc ci yooyu kon loolu mbokk julit yi lu jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la kon ñi ñoo di alxawaarij yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa woon xeet wi ñu mel nii kon ñay def loolu mu ngi mel ne ki naan sàngaraakat njaalookat musique lu nekk mu dugg ci di askanoo lislaam ndax danga naan lislaam diiney lii la ah diiney naan sàngara diiney njaaloo déedéet kooku individu boobu kooku la concerné concerné wul lislaam ni ki noonu ki nekk ci askan wi naan man as-salafi laa wala ci ahlu sunna wal jamaa bokk di rey nit ñi di terroriser di yéefarloo du yé du du xool ba xam sax li jar naa yéefarloo wala jir jirta yéefarloo wala moom sax ci boppam ndax am na droit yéefarloo wala yéefarloo wala lu amul droit tar lool amul lenn lu muy sagoo lu ñëw lu mu tuuti tuuti yoonam nekku ci ba xam lii baax na mbaaxul lu mu tuuti tuuti bu juyoog yow rek fi saa sa mu dagg la wàcc demee na loolu koy def loolu moom la concerné mais kii concerné wut as beneen bi mooy dangay ngay gis nit ñi léeg-léeg seen diina daleen leen di woyofat baam de daleen di dañ koy sàggane lool day woyof joo xam ne loo mën a wax rek ñu ne kii daa daa kooku rek wax dëgg yàlla kenn mënu ci moom dara am na ñoo xam ne boo ne woon bokkaale baaxul sax ñu ne yow da ngaa tar dangay ngay diingat loolu nag wax dëgg yàlla loo ci man nag boo ne woon guddal sikkin sunna la ñu ne hi terroriste baa ngoog de waaw mbokk yi guddal sikkin sunna lu ci nekk lool alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale boo ne woon a dafa xaram ñu tàmbali ne terroriste yaa ngi nii loolu nag wax dëgg yàlla lu garaaw a garaaw loo xam ne bokkut ak mukk siise bii ñuy wax ci alxawaarij loolu moom dëgg dëgg dëgg bu naan dëngte ak ak ak ak sàggan ci wàllu diine ñoom ñooñu la ko ñoo ko def nag mais du as kenn du ko tiimal tuumal nag parce que doo waaye fal sa diine wala ngay bëgg moraliser wala nga bëgg ànd ak ni ñi ba tax nag li yàlla san li yàlla jàngale ci ay textes yu leer nañ nga xam ne du ca maslaa moom yàlla du ca du ca te mooy lu aj ci bokkaale ak biddaa ba tax nga ba tax nga cee weefal ngir bañ ngir bañ tuuma déedéet loolu sax la am ay nit ñoo xam ne itam nag wooteeb salafiyya bi moom la ñuy askanoo ci wooteeb sunna waaye nag dañoo weefal lool ba kuy bokkaale sax mën nañoo ànd ak yow kuy dund biddaa mën nañoo ànd ak yow jotaay biddaa yeeg lu nekk seen yow nekku ca ngir rek bañ ñu boole leen lii dama ne nit nag day am li nga xam ne mooy carte d'identité nag maanaam buñ la jiyee ak taral te ñu la jiñ seen dañoo seen seen diina ba mu lool xam nga nit ki su fekkee diineem daa woyof lool lu ñëw lu ñëw day diis ci moom kon problème bi nekkul ci yow waaye ci moom la lu jar a bàyyi xel la moom itam nee na ci ñoom ñii nii fa an haula ana alqadariya yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa doon wax ak jeexit yi bàyyi ko ci as-salafu saalih di leeral ar-rafida te xam naa soxna Yaasin maa ngi naan suba lay jeex waaye xam naa ne faaw ñu ñëwaat ci suba mu doora door a tàmbali buntu bu buntu bu bees bi ginnaaw suba incha allah nee na alqadariya wal murji'a war rafida alqadariya mooy ñi jàpp ne sunu borom tabaaraka wa taala lépp luy am rek yàlla yoonam nekku ci bal xamu ko woon sax dogal bu am lu am rek yàlla yoonam nekku ci xamu ko woon daa bàyyi ba bàyyi ba mu am mu door koo xam wal iyaazu billah loolu kéefar féetewu ko ko bu dee mooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñi ci jublu dëggantaan mooy ñi yéefarloo saxaaba yi di dal ci seen kaw di saaga yaayi jullit ñi di saaga yaa Aïcha di jéem a mubboo woon naan alu bayti lañ gëm te fekk waxuñu dëgg gëmuñu alu bayti di jéem a mbubboo ci ne ñoom ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofa dañ ko dañoo son mbubb ngir bëgg a génnloo nit ñi diine waaye waxuñu dëgg ñiy yàllal Ali ibn Abi Talib di yàllal seen kilifa yi jàpp ne njiitu jullit ñi daal ñeent fukki lañ ak ñaar te mooy Ali ak ak Xasan ak Xusayn ak sëti yi nga xam ne ñoo di euh, al Xusayn wala sëti al Xasan wala sëti al Xusayn ñoom lañ jàppee ñuy njiit kese kul ñoom seen yoon nekku ci aksi ci niñ gëmee seen njiit ya sax aksi nañ ci ayab alquran mën nañ ko weddi wala xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nee nañ mboolem ànd na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp ay yéefar lañ ginnaaw alayhi salaatu wasalaam ba des ñu néew a néew a néew ñu néew ñooña ñu ni tuddi ashia ashia ñoo leen ci jublu bu dee almurji'a mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ngëm yàlla ngëm jëf bokk ci ki xasee wax ne gëm naa yàlla rek ci ab xolam jeex na jeex na takk su doon lu bon lu nekk mu def ko ngëma mat na sëkk lay wax ne kañ la ñuy wax ne gëmatul yàlla mooy mu ñàkk xam yàlla waaw ko xasa xam yàlla rek ci ab xolam parce que jeex na tàkk boo waxut defoo dara ci diine du la jariñ dara du la wàññi dara sa yàlla mat na sëkk imaanu jibril wa imaanu alladhi rakiba al-ma'asi ko al-imam al-Qahtani waxe ñooñu ñoo di al-murji'a ñoom ñii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam maanaam fukki kuréel yi juróom-ñaar fukki kuréel yi ak juróom-ñaar ci ñoom ñii lañ jóge maanaam bis tey ji li ñuy jeexal sax bu subaa damay dolli rek yoo xam ne yu mënta ñàkk la yu may dolli ci buntu bi bu ko defee ñu door a dugg ci beneen buntu incha allah nee na juróom-ñaar fukki kuréel yi ak ñaar fan lañ tàqalikoo fan lañ jugee fan lañ fan lañ jugee mooy ci ñeenti kuréel yi kon ci kuréel yi ca la juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar soqi ko tàqalikoo génn ci lislaam nekk yeneen ñooñu nag ñan lañ nga cité leen lu mel ne xawaarij yi am na ay kuréel yu ci juge rawaafid yi am na ay kuréel yu ci juge alqadari yi am na ay kuréel yu ci juge almurjiya nga boole leen ñu juróom-ñaar fukk ak ñaar loolu ijtihaad la bàyyi ko ci borom xam-xam yi mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddul waaye moom la chaque ci leen juróom-ñaar fukk kuréel ak ñaar yi sallallahu alayhi wasallam tuddoon moom te mooy yam doon wetandikuloo aw xeetam nga xam ne xeetam yi bu ñuy tàqalikoo ci kuréel yooyee ci la ñuy aju nga xam ne tàqalikoo bi ci kaw kuréel yooyu lay doon képp ko tàqalikoo ci biir lislaam ji nekk ab sart beru beru beru soo ko dàqee dana dellu ci kuréel yooyee wala ñeenti kuréel yooyu dana ci dana ci la chaque ci ne juróom-ñaar fukki kuréel yooyu ak ñaar moom kenn mënut a fexe ba duñ génn mooy soixante-douze sakt yi kenn mun a fexe ba duñ génn waaye nga sak nga cité ci ne nag bii ak bii ak bii la ba mën sëkk ni ko lenn ci waroon xom bi taalif ci alxiraq defee lu mel ne Ibnul Jawzi def na ko ak ñeneen ak ñeneen laa sàkk ci loolu ijtihaad la mais bàyyikoo ci ab texte waaye nag ñeenti kuréel yi moom laa sàkk ci ne ci lañ bokk ci kuréel yooyee ci lañ bokk moom mooy ar-raafida wal xawaarij al xawaarij wal rawaafid mooy ash-shi'a wal qadariyya wal murji'a loolu laa sàkk ci lañ bokk te kuréel bu mu mën a doon soo ko xoolee ba tàqale ko ci biir lislaam rek da nga gis lu nekk ca moom yoo xam ne ci foofee lañ ko jëlee lii Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu watandiku loo woon bu subaa dana am ñu ci dolli rek su ko defee dara dugg ci eh, buntu bu bees bi insha allah kon yàlla ñu yàlla musal ci tàqalikoo ndax yonent bi alayhi salaatu doon tuddoon ko ne sama xeer wi danañ tàqalikoo ak si juróom-ñaar fukk kuréel ak ak ñett ñëppay dem sawara ñëpp sawar la ñëw mooy seen xàq ba mu des benn mooy bi nga xam ne dafa nekk ci lii ma nekkoon jamono jii may dund maak samay àndandoo comme ni ko alayhi salaatu wasalaam jàngalee. kon loolu lu jara jara bàyyi xel la alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon jullit bi war ko wattandiku kem kàttanam muy xadis boo xam ne mu ngi tuddee xadisul iftiraaq danañ ci ñëw suba ak jàmm ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله